a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam gisoon nañu ci jotaay bi génn sariya bu seydina bashir ibn saad al ansaari al xazraji radiyallahu taala anhu wa woon ko ci armée boo xam ne moom demul mu jëm jinaab ñu ngi woon boo fàttale ci xew-xew yi xew entre fathu Xaybar ak umratul qadiya selon li ko imaam Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqiyu rahmatullahi alayhi tuddee ci dalaa'il an-nubuwwa wa maarifati axwaali saaxibi shari'ati sallallahu alayhi kon sariya bi mujj woon gis mooy bu Seydina Bachir muy deuxième sariya boo xam ne gis nañ ko ci jotaay ci jotaay yi weesu yoo xam ne moom moo ko jiite woon tey nag incha allah ñu waroon a gis waxoon nañ la bii weesu dañ ne woon ñoom imaam al-Waaqidi dana woon ci ci Shawwal la xewe woon waaye bii nii imaam al teg ci muy sariya mu ne comme niñ ko annoncé woon bu Abi Hadrad al-Aslamiyu radiyallahu anhu wa ardaah boobu nag defu ci mooy gisuma fu ñu tudde ne date bi taarix bi ne jamono ji la xewe waaye moom fi la ko indi moom imaam al raxmatullaahi alayhi na ko noonu boroom al bidaaya wa nihaaya di imaam al xaafiz ibn Kasiir raxmatullaahi alayhi topp na ko ci loolu daldi répertorier li nga xam ne moom la imaam al Bayhaqi tudd entre um fatxu Makka fatxu Xaybar ubbik nag moom yim fa tudd yépp lañuy tudd moom imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ndax par exemple am na bu mu fa tudd boo xamante ne ni imaam Ibn Saad même bu dee ne danga mënaan mais càllale ñoom seen càllale yi wérul wala waxu imaam al-Waaqidi la te wérul ma ne la ah kay waaye même bu wérul am nañu koo xam ne nee lii dat bii la xew comme que kenn waxul dat bi imaam al-Waaqidi comme l'imam al-Hafiz waxoon rahmatullah alayhi ba muy wax ne imam Ibn al-Jawzi de wa rahmatullah alayhi waxam ji tegu ko fenn lu dul fi nga xam ne moom la imam al-Bay imam al-Waaqidi wax te imam al-Waaqidi la yuhtajju bihi idan farad fa kayfa ida xaalaf mu ne imaam al moom imaam al-Haafiz ibn Hajar ci Fathul Baari moom ne duñu sukkandikoo ci moom bu dee ne moom dafa wuteeg ida xaalafa walla ida xaalafa bu wutee ak yeneen boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoom ak ñoom du ñu ay matruk comme ñoom imaam Ibn Ishaq ak ñi ci des ñi nga xam ne ñoom seen ñoom seeni wax day wér même bu dee ne loolu mooy ñoom ñu wér lañu ndax le fait yow nga nekk siqa tekkiwul ne loo nettali lu nekk rek tamit dañ naan lu wér la déedéet moo tax ngay gis siqatun mudallis comme imaam alxasan al basri rahmatullah alayhi imaam alxasan al basri rahmatullah alayhi siqatun la waaye siqatun mudallis la imaam bu màgg boobu taabi'i bu màgg boobu te kawe ay mbir ku wóor la bu waxee luy wane ne dama koo dégg wala dañ ma nettali loolu day dëgër mais léeg-léeg bu ana anawee loolu day indi léeg-léeg boroom xam-xam yi dañ ciy taxaw tuuti ak tamit ku mel ni eh, kii eh, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus tad kii nu mu tuddati taalibi imaam Azzu euh, euh, Jaabir ibn Abdillah boobu Abu Zubayr voilà Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus di moom par exemple siqa la waaye siqatun mudallis la moo tax bu nee an diw boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy xool est ce que amul keneen beneen càllale boo xam ne moom ci boppam nee na xaddasanii wala wax expression buy wan da koo dégg mais an kese an day supposer ne waa ji bo ci biti nii da ngay fu mu dégg mën na nekk dégg ko moom mu utiliser expression boobu noonu boo tax nit ki ku wóor la ak lu mu nettali wér na loolu bokkuñ de gisoon nañ imaam alxasan albasri li imaam alxaafiz wax ba pare ba léegi ah, bi ñuy nettali bi wax na masala buñ gisoon ci biir ci masala yiñ doon gis ci masala yiñ doon gis ci njàngat yi ñuy jàng xaybar ay ci wàllu mutaatu nisaa mut'atu nisaa kañ la kañ lañ ko xaraamal imaam alxasanul basri la mu waxoon da koo wax noonu moom abi ba mu joxe da koo wax sans càllale sans dara imaam alxaafiz ibn xajar ne bu bu kantaa imaam waxu imaam alxasanul basri bi boobu dëgërul li tax ndax moom mu da moom moom da doon jële ci ku nekk ida arsala mooy bu defee mursal mooy nettali loo xam ne jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam la woon te waxul ne daa tuddul ci kan la ko jële loolu noonu du wér ndax moom da jële ci ñu wér da doon jële ci ñi nga xam ne wóoruñu kon nag ah comme que noonu la demee léegi bu tuddul kan la bu boobaa mooy mbir yépp dañuy considérer ni mbir yi wérul moo tax waa ji wér na ak waxam wér na wax ji mu wax wér na loolu bokkul de voilà moo tax imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi comme que moom imaam al-Haafiz ne woon moom bu wuteeg ñeneen ñi mooy ñeneen ñi wax lii moom mu wax leen na lu wuteeg lool loolu kenn du ko to loolu loolu kenn du ko ci su loolu boroom xam-xam yépp a ci ñu duñu duñu d'accord ak moom mu ne fa kayfa idan farad waa léegi lan lañuy waxati bu dee wax joo xam ne moom kese ko wax waaw dane woon non kay mooy li mu dëkkoon a wax fa huwa la yuhtaju bihi idan farag fa kayfa ida xaalaf voilà mooy bu wéeteewu ab wax moom képp wax ko keneen waxul leneen lu wuteeg wax boobu te keneen waxul loolu tamit moom kesee ko wax kenn du ci sukkandikoo lan ngay wax nag bu dee ne tey dafa ñu ko gën a wóor dañoo wax li wax lu contraire donc kay a fortiori léegi comme que moom rek a wax mooy ne ñun duñ ne dañ ci mën a waat naan mbir yi ko at moomu la xewoon at yi mu wax nii comme ni sariya yii nii nga xam ne ñu fi gis yu Seydina Bachir bi Seydina euh, Abu Bakr ak Seydina Omar yëpp moom dafa joxe kañ la xew taalibeem bi nettali ko ne moom moo ko wax mais ñun neewuñ ne loolu mooy li gën a na ah. ñun dañu naan dañuy xool ku ku cité ab date ñu ne diw de nee na ci jamono jii la xewoon waaye nekkuma fiy nootal de dégg nga saa sariya yooyu yëpp yu ci bari par exemple yu Bashir ibn Sa'd bi mujj dañ ne ah, càllale bi wérul ndax moom moo ko solo léegi loolu nag ko wérul du tee ñu nettali ko voilà loolu xam naa foog naa méthode bi xam nañu ko léegi kon am na ci sariya yoo xam ne moom da koo tudd moom di imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ci cadre bii entre buntu bi mu def entre sariya yi xew baabu jimaa'i abwaabi jimaa'i saraya allati tuzkaru bayna fatxi xaybar wa umratul qadiya foofu noonu am na bu mu tudd woo xam ne imaam ibn Saad nee na sëriñam bi nee na ci neuvième année bi la xew moo tax loolu moom duñu ko tudd fii loolu duñu ko tudd fii par exemple comme que imaam Ibn Sa'd nee na sëriñam bi nee na ci neuvième année dañuy bàyyi ba ci neuvième année bi ci gàddaay alayhi salaatu wasalaam ñu tudd ko foofu même bu dee ne xadiis boobu xadiis bu wér la mooy xadiis boobu muttafaqun alayhi la sariya boobu mu nettali ne ne neuvième année bi la xew mais wér na mu ngi sax imaamul Buxaari sax imaam Muslim rahmatullah alayhima sauf que kenn waxul kañ la mooy nettali yooyu amul benn bu ci désigné benn dat ne date bii la xew amul. mais moom moo ne neuvième année bi la loolu moo tax dañ koy bàyyi ba foofu duñ ko tudd fii kon nag tey ci kaw noonu kon incha ñu war a gis benn sariya boo xam ne annoncé woon nañ ko boo xam ne nag waxuñu dat bi comme niñ ko waxee sànq muy sariya bu Seydina Abi Hadrad Seydina Abi Hadrad al aslamiyu ilal ghaaba ñu yónni woon ko xaaba eh, sariya bii nag sariya bii dafa xawa ibtiraab dafa am ci nettali bi ci ban côté mooy càllale yi am na yu ci wér am na yu ci wér am na yu ci wérul waaye est-ce que sariya bi abi hadrad ci boppam la woon wala doomam bi tudd abdillah ibn abi hadrad kan la ci ñoom ñaar foofu nag la nettali wute dafa am yoo xam ne dañu ne ibn abi hadrad la doomi abi hadrad am yoo xam ne dañ ne non abi hadrad ci boppam la bàyyi ji du doom ji loolu ta mooy ñaari côté yi bu ci nekk am na càllale yu dëgër ci wax jooju par exemple par exemple ku mel ni imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi boo demee ci siiratu ibn Hisham rahmatullah alayhima dafa def ghazwatu ibn abi hadrad ghazwatu ibn abi hadrad imaam ibn Isxaaq ne imaam ibn Hisham ne qaala ibn Isxaaq wa ghazwatu ibn abi hadrad al aslami al ghaaba mooy imaam Ibn Hisham ne qaala Ibn Ishaq imaam Ibn Ishaq de nee bi muy cité sariya yi mu ne wa ghazwatu maa ngi ciy boole xare wala waxoon nañ entre que ne sariya léeg-léeg dañ koy woowe ghazwa dañ koy woowe xare bu Ibn Abi Hadrad doomi Abi Hadrad al aslami ilal ghaaba mu daal di jëm fi nga xam ne mooy ghaaba voilà. kon xam nga benn affaire ngoon kooku lan la wax imaam ibn Isaaq kene moom mbir mi ghazwa ibn abi Hadr mooy kon Abdallah te ibn abi Hadr mooy doon Abdallah la tuddoon benn ngoo na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci musnad bi boo xamante ne foofu tamit dane an ibn abil hadrad loolu la kene ci doomi abi hadrad nettali bi ci moom gis nga kon ñaara ngoog yoo xam ne dañ ne ibn abi hadrad nga dem ci riwaay imaam al ismaili ci musnad Yahya ibn Abi Sa'id al-Ansari mu jaar ci yoonu Muhammad boo xam ne xamuñ ndax Muhammad ibn Sirin la wala keneen waaye waxoon nañ buñ ko jooylee Muhammad ibn Sirin la waaye fii dañ ci xaw a wuute est moom la boobu dane moom mu nettali ne anna Aba Hadrad al-Aslami kene Aba Aba ci boppam moom la mais waxul doom ji ne moom la gis nga affaire bi gis nga affaire bi mooy lool ndax Muhammad boobu da am ñu ne bon peut-être muy Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi am ñu ne non Muhammad ibn Yahya ibn Hib ibn Hibban am ñu ne non Muhammad ibn Sirin moo tax euh, boroom xam-xam fii même bu dee dañ koo joyal ñoom dañu wute ci ban Muhammad la ci Seydina Muhammad yi nga xam ne ñoo am ci biir taabi'in yi ci entre ñetti ñi kan kan la ci léegi kon gis nga biir mango nga demaat keneen ci imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi fi ñu la doon wax sànq ci Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al Bayhaqi foofu dafa def baabu sariyati abi hadrad al aslami ila al ghaaba moom dafa def buntu sariya bu kan abi hadrad al aslami ila al ghaaba mu jëm ghaaba gis nga affaire bi gis nga affaire bi mooy moom abu hadrad la nga dem tamit ci boro euh, al bidaaya wan nihaaya moom mu def même chose comme doon répertorier li imaam al bayhaqi di wax moom it dafa def sariyatu abi hadrat ilal gaaba sariya bu abi hadrat bi nga xam ne mu jëm al gaaba euh, ba pare imaam al bayhaqi dafa soloo ci yoonu yunus moom mu jële ci muhammad ibn ishaaq mu daal di nettali na ci nettalib abi hadrad ak xareem bi nga xam ne fa la jëmoon fi nga xam ne mooy raaba mooy affaire bi kon nag lii mooy affaire bi mooy ana kan la ci mooy est-ce doom jila la walla est que baay ji la est doom jila wala walla est baay ji la ki nga xamante ne ni mooy imaam Ahmad moom da ko soloo ci yoonu euh, Yanqub mu ne xaddasanaa abi an Abdillah ibn Jaafar an Abdul Waahid ibn Abi Awf an jaddatihi an ibn Abi Hadrad léegi mu daal di nettali bo sariya kan la ci loolu man sama côté je suis incapable de dire ku mu ci comme que mbiri nii la demee je incapable de dire ana la même bu dee ne yi wax ne Ibn Abi Hadrad la ëpp mais yeneen yi daa am yoo xam ne da cee wér. këne du ibn abi hadrad mais abi hadrad la al aslami bon nu mu ci man di deme léegi kon benn affaire daal moo mën a am kon daal benn affaire moo mën a am léegi bu dee ki nu mu tudd <laughs> ndax wax ji mooy léegi eh, léegi ñoom bon bu dee ku njëkk ki léegi lenn la xoola seen tarjama kon nu muy deme ah xanaa boole leen rek boole leen kon ah bu dee doom ji moo doon Abdallah Abdallah ibn Abi Hadrat lay Abi Hadrat moo ci tegu mooy baay bi ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba la ñoon mooy saxaabi ibn saxaabi saxaaba la di doomi saxaaba muy abdallah di doomi abi hadrad abi hadrad nag xam nga loolu tàkkantal la abi hadrad nee nañu abi hadrad turam moo doon salaama salaamatu la tuddoon am ñu ne abdun am ñu ne doonoo pas abdun mais ubaydun mais du du du du du salaama mais abdun la am ñu ne doonoo ubaydun la ah loolu wuute la moom kon ab yooy xadrat soit mooy salaama wala abdun wala ubaydun ibn di doomi umayr ibn abi di doomi ku ñuy wax Umayr Umayr moomi di doomi Abi Salaama Abi Salaama di doomi Saad Saad di doomi Mis'ab Mis'ab di doomi Haaris Haaris di doomi Abs Abs di doomi Hawaazin Hawaazin di doomi Aslam Aslam boobu di doomi Afsa moom Abdallah wala ak abu hadrat al aslamiyan ñoom ñaar ñëpp bokk ci waa banu ci waa aslam abdallah nag dañ ko doon dàkkantale abu muhammad dañ ko doon dàkkantal abu muhammad euh, mooy abdallah ibn abi hadra léegi kon léegi kenn ci ñoom ñaar sënoo riwaaya yi soit abdallah wala baayam di ibn di di kenn ci ñoom ñaar sënoo riwaaya yi yi imaam ahmad solo yi imaam ibn Isaaq imaam ahmad yenn ci yoon imaam ibn Isaaq la jaar ñoomin imaam ñoomin ñoomin imaam al-Bayhaqi selon yooyu daal léegi daal selon yooyu ku nekk daal solo ki nga xam ne moom lañu yónnee ak imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhim na ko noonu la ko ëndee imaam imaam ibn Kathir dina ko tamit ci al bidaaya wan nihaaya selon daal kum ci man di doon ci ñoon mooy alayhi salaatu wassalaam daf ko yónni woon ci benn sariya imaam ibn isxaaq buñ jëlee euh, riwaayam kon mu ne ghazwatu ibn abi hadrad al aslami ila al ghaaba mu ne lii mooy xarewu fi muy tudde sariya nga xam dañ koy woowee ghazwa léeg-léeg bu ibn abi hadrad doomi abi hadrad wax naa la léegi am na riwaay yoo xam ne ñoom dañu ne noonoo comme bu imaam ismaayili bi dañ ne sariya bu abi hadrad la sa abi hadrad ci boppam moom la woon loolu nag buur yàlla moo gën a xam ana moo ci nekkoon dëgg dëgg dëgg dëgg ana kan la ci woon ñoom dëgg dëgg dëgg dëgg loolu ah, imaam suñu boroom moo ko gën a xam waaye am na yeneen nii la waaye ginnaaw guddi yaa ñoom imaam Ibn Asakir moom tudd këne yarhamukallah këne Ibn Abi Hadrat ci riwaayam waaye daal nu mu ci man di deme kenn ci ñoom ñaar ah la alayhi salaatu wassalaam yónnoon léegi xissa boobu nan la deme imaam Ibn Isxaaq dane imaam Ibn Isxaaq mu ne kaana min xadiisihi min xadiisi qissati abi xadram wa gazwatihi ila al-gaaba maa xaddasanii Jaafar ibn Abdillah ibn Aslam mu ne bokkoon na ci nettali bi nga xam ne mooy mbiru nettali bu abi xadram ne moom abi hadrat la mooy imaam ibn Isaaq c'est ça mooy riwaay bi imaam al-Bayhaqi jële ci moom boobu dane abi hadrat alors que riwaay bi nga xam noo nekk siiratu ibn Hishaam boobu dane ibn abi hadrat moo tax daal affaire bi daal moo bokk daal léegi daal ñun na léegi mbir mi lenn la ñun nañ nettali quoi léegi comme euh, ci doon noonu la mu ne kon mooy li nga xam ne moom la ma nettali comme ni nga xam ne noonu la ma ko nettalee Jaafar ibn Abdillah ibn Aslam Abi Hadrat mu jële ci Abi Hadrat qaala mu ne mu ne tazawwajtu imra'atan min qawmi fa asdaqtuha dirham mu ne dama takk benn femme boo xamante ne nii lii mooy riwaay imaam al Bayhaqi voilà riwaay imaam Ibn Ishaq bi rahmatullah alayhi dane wa mooy Ibn Hisham min xadiisihima min xadiisihaa mooy xare boobu fii ma balaghani moom imaam Ibn Ishaq ci jote an man la attahimu an ibni abi hadrat loo ki koo xam ne ma jële koo xam ne duma ko tuumaal mu jële ci ibn abi hadar qaala mu ne tazawwajtu imra'atan min qawmi wa asdaqtuha mi'atay dirham damaa takk benn femme ci samay ñoñ ma daal di koy jox sadaq bi mooy can bi ma jox ko can mi'atay dirhamin mooy deux ci ay dërëm pas dërëmu Sénégal ah non dër dirham loolu lu kawe la woon ah dërëmu Sénégal yi mu ne fa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam asta'inuhu nikaahi ma dikkal alayhi salaatu wa nag di ko di ko sàkku ndimbal mu dimbali ma ah ci sama mariage bi ah. mooy ma ñëw ngir mu dimbali ma ci jàppali ma bu amee lu ma jàppale ci sama mariage bi ndax soxla naa ndimbal ndax mi a tey du lu ndaw lu bari la neera bi ma ñëwee wax ko moom alayhi salaatu wasalaam fa mu ne ma kam asdaqta ñaata nga jox can ndaw si ngay bëgg a takk fa ma ne ko mi atay dirham deux cents dërëm laa ko jox fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne subhaanallah wallahi law kuntum taaxuduunaha min waadin maa zittum wallahi maa indi maa u'inuka bi <laughs> mbir mi dafa bari <laughs> dafa bari yonent bi alei saatu salaam ne ko subhaanallah mooy ah yow fi nga tibb li nga nar a joxe bari na de loolu nag tekkiwul ne dana ko li ngay joxe xaraam na wala walla noonoo di joxe can di joxe lu bari dafa xaraam déedéet waxu ko lool de mooy tellement dafa bari sinon mooy bu ñu defee comparaison ak moom li mu doon joxe ay can yi mu doon joxe ak saxaaba yi radiyallahu anhum foofu en général li ñu doon joxe foofu Medina boo ko comparé lii mooy lu bari la moo tax mu ne subhaanallah mooy boo gisee lu la yéem ak loo xam ne mbir mi dafa bari quoi mu ne ko subhaanallah woo naa bàkk naa borom bi subhaanahu wallah subhaanahu wa taala wallahi maa ngi wàcc yàlla man alayhi salaatu wasalaam law kuntum bu ngeen nekkoon taxudunaha di jël mi atay dirham yooyu di ko di ko jël min waadin ci aw xurde ma zittum du ngeen ci yokku dara mooy tellement loo xam ne ci aw am na boo xam ne riwaay yoo xam ne dane boo ko doon jëw ñëw ak montagne di ko ci euh, <laughs> min euh, di ko di ko di ko taaye di ko ci jël du ngeen ci yokk dara mooy tellement dafa bari mais neewu ko eh, comme que dafa bari léegi eh, kenn du fi joxe loolu ci cam déedéet non non cam amul limite amul limite te loolu gisoon nañ ko mi ñuy wax ci affaire mariage di wax ci loolu baabu ziwaaj ji kitaabu ziwaaj yi waxoon nañ ci affaire can ñeent ak tanaas loolu noonu li gën dëgër mooy amul limite boroom xam-xam yi na rahmatullah yi léeg-léeg dinañ def benn limite naan can du weesu lii ngir bañ ñu tooñ jigéen ñi loolu day am waaye tekkiwul na yow yow réalité ba taxoon ñoom ñu tegoon ko xamoo ko nga bëgg a nag daal di koy généraliser ci ñépp ne léegi ba àddina biy tukki li gën a tuuti mooy lii non non yooyu yu bari dañ koy wax parce que dafa am réalité boo xam ne moom lañ bëggoon a faj ndax dañ naan lu gaa yi boo leen fi bàyyee dinañ tooñ jigéen ñi wala jox leen loo xam ne presque du dara mais kan du même loolu noonu dañ naan mën nañu comprendre démarche bu mel noonu. waaw waaye teg tamit ne par exemple loolu mooy indi léeg-léeg nga gis ñu naan euh, village sàngam wala dëkku sàngam gaa yi can gi ñoom ñu ngi ko fixé ci soixante quinze mille mooy exemple laa joxe loolu moom dumatuma ne sax am na mooy soixante quinze mille waaye laa kooku xanaa danaa gaa yi eh, boobu lool mooy yow liiru dara dañ la koy wax nii rek mais après can réel gi ñëwagul ndax bu la maire yi bindalee seenu cahier de charge ba jox la boo moyul te ngay xëm mooy léegi da gis ñuy def loolu naan cent mille du ko weesoo amaana muy que li ñenn ñu doon def ne lii ngir bañ ñu tooñ ak tooñaange daal di ciy am waaye nu mu ci man di deme dañuy gis ne te lool gisoon nañ ko foofu yaataloon nañ ko ci xadiis yi que ne réellement can amul fu mu yem nii ci bariwaay nii ci tuutiwaay voilà wa in aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ihdaahunna qintaara nañ daal doon wax bu ngeen bëggee koo xam dafa ñëw ba am ñeent mu xadd nag mbir yi manatu la mooy manatu la ñëw di am juróom ah déedéet ndax juróom am juróom day xaraam li mu man mooy mu bëgg waa ji bëgg istibdaala échanger takk keneen gi ref ci kenn takk keneen fekk ngeen jox koo xam ne xintaar te xintaar réellement mooy ñaata loolu lu naqaree di lu naqaree wute bu rëy la ñaata mooy xintaar ñaata la tellement bari waaye bi mu bari mooy loolu day wane ne amul amul limite ci bari amul limite ci tuutiwaay gisoon nañ ko alayhi salaatu wasalaam kam mayoon ndaw sa maye woon maa maal rajuli min al quraan maye ko ak la waaj amoon ci ay aay alxuraan ak ka nga xam ne ay dàll la woon mu ne ko est-ce que gërëm nga mu ne ndaw si est-ce gërëm nga lool mu ne ko waaw ñaari dàll kon loolu tamit day wan ne lii amul vraiment amul amul limite ci wàllu tuutiwaay lool mooy li gën a dëgër léegi bon boo bëggee lu gën a yaatu dama lay euh, euh, yebal xam naa ci fichier yi doon wax ci wàllu mariage jëlaloon nañu ay waxtu ay fan sax waaye euh, loolu waxoon nañu ko léegi moo tax bu nee subhaanallah bu nee subhaanallah yéemum ci mbir mi la law kuntum ta'khudunaha min waadin ma zittum yéen da bu ngeen ko doon jële sax ci ak ci ci ci aw xur du ngeen ci yokk dara tellement <laughs> bari yim bari loolu loolu euh, loolu tekkiwul ne dana mbir mi dafa xaram moo tax ci beneen riwaaya am na ci riwaaya boo xam ne mooy biñ la waxoon sànq bi nga xam ne imaam Ibn Asakir moo ko tudd foofu nee na dafa ñëw wax ko ko ibn abi hadrat abdallah ibn abi hadrat mu ne bim ñëwee wax loolu dane ko law kuntum tanxituuna min aljabali ma zidtum ah, bu ngeen doon boo ko doon boo ko doon boo ko doon ah bu ngeen ko doon yat ci montagne ah, du ngeen du ngeen du ngeen am lu ngeen ci yokk kon loolu la alayhi salaatu wassalaam waxoon léegi nag ñu continuer ci waaye kan imaam ibn Sa'd léegi mu ne fa labistu boo bare mu ne ko wallahi ma indi ma u'inuka bii yeneen time ale saab saab nag ne ko maa ngi ci yàlla ne awma loo xam ne moom laa lay dimbalee de awma waa ngi ci yàlla ne awma lu ma leen di dimbalee ci sa mariage boobu mooy jamono ji loolu la mooy nit tamit dangay franc xam nga lii moo dul lii moo dul am ci ndawtal yi tax ndawtal yooyu bokk na ci li tax baaxul ndax affaire leblante la yoo xam ne ci lu xaraam lay tegu mooy mbir yi ca début ba am na ku ma war wax keroog naan ma xam naa mbir yi début ba waroon na nekk idée bu noble ma ne waaw de toute façon c'est sûr que ba muy door a xew ku ku ku am xew ñu nit ñi jàppale la ku nekk li mu am jox la loolu c'était une idée noble mais ñu dem ba def ko loo xam ne day tax nit ki di ci jële bàkkaar yu mag di bu ko manul di di di lay di fenn di wax lu amul ngir ne lii wa tax ñëwul ay génnul di wax lu nekk ñu teg la ci loo xam ne buur yàlla mi la sàkk sax tegu la ko yooyu yëpp day tax mbir yi dootul baax en plus teg teg ci ne bayu sarf la mooy gaay dañuy muus muus li jox naa la lii wala tam nun tastaksir boobu balaa alxuraan doon tere dañ koy def bul joxe dara ba pare di ci xaar lu ëpp li nga joxe loolu tekkiwul na kon bul commerce non waxul loolu mooy ne yow sa li ngay def yépp nga war koo def ngir yàlla retour sur investissement ngay xool voilà di dimbali nit waaye ñu foog na koy dimbali ndekk dimbaliwoo ko yaa ngi xaar naa ko jox fukk moom bu ma xewloo bu may delloo delloo ma euh, ñaar fukk ba pare ngeen def ko règle ba bu joxee fukk sax ñépp di ko xas wala bu joxee juróom ñépp di ko xas lool nag moo baaxul voilà ba pare mooy dama lay jox lii loolu genre ci genre riba yi ñu iblis di di di di di di di fule la bokk fukk laa joxe ngir ñu jox ma ñaar fukk waaye ñu joxe ñaar fukk ngir ñu jox ko fanweer ainsi de suite voilà kon nag loolu noonu la alayhi salaatu wassalaam daal di wax waa ji ne ko awma wallahi waat naa ci yàlla maa indi maa am ni ko bii dangaa ñëw ngir dimbali loo ma ma dimbali la ci sa mariage bi ngay waajal sa deux cents dërëm yooyu nga joxe man nag ah man de wax dëgg yàlla awma awma loo xamante ne nii ah, moom laa lay moom laa lay moom laa lay dimbalee gis nga la franchise ah mooy ne manuma loo manul daal manoo loo manul manoo loo manul manoo voilà léegi kon mu ne kon wallahi waat naa ci yàlla ma indi aw ma fi man ma u'inuka bi mu ne fa labistu ay yaaman ma toog fan foofu moom abu hadrat wala doom gi mu ne summa min Jusham ibn Muawiya yuqaalu lahu Rifaa ibn Qays aw Qays ibn Rifaa nee na après mag toog ay fan am benn waay boo xam ne ci waa Jusham ibn Muawiya la bokk Jusham ibn Muawiya ñooñu ab turu bi benn waay bu bokk ci ñoom daal di ñëw yuqaalu lahu boo xam ne ñu ngi koy wax Rifaa ibn Qays ne Rifaa doomi Qays doomi Qays la tudd wala Qays ibn Rifaa wala Qays di doomi ki nga xam ne mooy Rifaa fii batnin azimin min Jusham bokk nag waa jooju bokk ci clan bu mag bu mag te bokk ci waa Jusham tribu de Jusham mu ne xatta nazala bi qawmihi wa man ma'ahu bil ghaaba yuridu an yajma'a Qaysan ala muhaarabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waa jooju daal di ñëw te bokk ci clan bu rëy ci waa Jusham ñëw ba agsi ba daldi dal fi nga xam ne mooy Raaba Raaba sorowul Medina noonu Raaba sorowul Medina voilà te loolu Raaba gisoon nañu ko wa Raabatun Xaybarun Waadil Qurastalimi voilà kon mu doon moom lañ gisoon ghazwatu zi qarat zi qarat waxoon nañ la mooy gaaba gaaba bu dee même gaaba boobu la mooy sorwul Medina noonu même bi la sax côté boo jógee Medina di dem ci côté boobu la mu ne waa ji foofu nag la ñëw dal bëgg lan lan mooy lan mooy bëgg-bëggam yuridu an yajmaa Qaysan mu bëgg dajale waa Qays di benn clan tamit ci waa ci ñoom ala muharabati rasulillah ngir dal xeex alayhi salatu wasalaam mu ñëw ba sorewul Medina ngir dajale ay nit dajale ñu bari ngir ñu mën a songu alayhi salatu wasalaam léegi mu ne te waajooju wa kaana dha ismin wa sharafin fi Jusham moom Qays ibn Rifa'a boobu wala Rifa'a ibn Qays waaye la joo xam ne c'est un quelqu'un de renom de renommée waa amoon tur la ak teddaange ak teraanga ci waa Jusham mooy kilifa la fa léegi nag alayhi salaatu wassalaam yëg ko xam nga bu ma see yëg yi du toog di xaar naan ay naa toog rek ba meew mi këpp sama kaw déedéet moom masula doxale noonu gaay yi di def ay gesticulation seen bot yi di yëngal seen bot yi mu toog di leen xool bañ ne kërëb ci kawam doonu ko woon def doonu ko woon jamais moom bu la déggee ngay menacer dala fay fekk waaw ndax gars yi gis na boo fii tóoy tóoy fii loolu la ah ni mu xewe ci monde xale yi masoon nañ ko fi wax noonu la xewee ci mag ñi si noonu kese la gars yi buñ fi nekkee di bomber le torse nga toog fi xoole di wane seeni muscle di la menacer ka def lii nga toog ne nemm ne xar mu ñu yar moo suba ñu duma la waaye buñ lay mënaase nga nga yow nga yow nga accélérer foo xam ne ñoom xaarewuñ la fa léegi gaa yi seetaat seeni seeni seen façon menace yi ñu doon def xam nga ñun actualité oblige tey la lan le 15 août gis nga entre euh, l'Amérique de Donald Trump ak euh, waaye Pyongyang fële bu bu bu Kim Jong-un bi c'est pareil Trump dafa ñëw doon ko napp da ko doon napp noo di tëkku gaa yi Euh, di fa yónni navire ak ay sous-marin côté foofu la ca Corée du Sud di menacer le nord waa ji gin koo menacer bu baax ne ko non seulement ce territoire bi nekk Guam fële falaay bombarder fii ak le 15 août fekk mu naan ay day tukkuwaate ay le feu ak fureur ak lu nekk waa ji ne ko non seulement waxuma la lool mais damay bombarder sa foofu mu naan je pense que je n'étais pas aussi dur mais parce que amatul woon dur ci bu mu mën a wax ndax looloo gën a gën a dur lu mu wax waa ji ñëw gin a jàll feneen mais nu mujje ah <laughs> ñépp temporiser mooy buñ la fiy napp nga toog di xoole fii gars yi gis nga dañuy foog ne mais tamit mu nekk na yow réellement nga defe luy nga def luy wan ne ñoom xam nañ ne am nga doole ji alayhi salaatu wa salaam masula toog gars yi di tëkku mu toog di leen xool ba gaa yi këpp seen kaw ah non jamais jamais jamais jamais jamais ah, nag bi mu yëree loolu fadaani mu wooma man abi hadrat walla doom ji abdallah ibn abi hadrat wa rajulayni min al muslimin ak ñaari nit ci jullit ñi fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam jox ñaay instruction yu leer nañu uxruju ila hadha ar-rajul hatta ta'tu minhu bi xabarin wa in mu ne leen dem leen génn leen ngeen dem ci waa ji génn leen ngeen dem ci waa ji mooy waajooju de Rifaa wala Qays ibn Rifaa fi mu nekk xatta tatu minhu bi xabarin wa in ngeen dem gina leerlu mbir mi indil ma ci information xam-xam mu ne wa qaddama lana sharifan ajfaa nee na mu daal li ñuy jox benn gëléem boo xam ne gëléem gi nag aka yooyoon gëléem googu mooy da fekkoon jamono yoo xam ne daa alayhi salaatu wasalaam lool la mooy nekkul woon koo xam ne tout le temps day yor lu ne gàññ waaye mooy des fois da doon toog am des fois mu am moo tax moo tax lépp lu dund amul benn jullit boo xam ne dinga jaar ci benn expérience moo xam bu neex walla bu naqari wala bu yemamaay lu dul ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laka fiihi uswa lu dul ne alayhi salaatu wasalaam nekk na ci sa royukaay ndax dund na ko ba pare dund na ko yow nag li nga fexe mooy xool moom naka la ko dunde ma fexe koo dunde noonu Allahu ñàkk ba mu ba nga xam ne du am nan la doon dunde mooy gis nga franchise bi amoo gaa yi di la laaj bu fi bu fi songuloo man ba mu ñëwee ne ko damaa bëgg nga dimbali ma ci sama mariage bi dane ko wallahi maa ngi ci yàlla maa indi maa u'inuka bi waat naa ci yàlla ne awma lu ma la dimbalee mu leer ndax lan amu ko waaye ba nga xamante ne ci la am lu bay kaw kaw ba ñëw poñe ko kon ni ko Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu radiyallahu anhu daal nettalee ah ba pare ne ko jox ma ci li yàlla jox alal ji du sa alal te du sa alalu baay xam nga loolu imaginer nañ point point tegal point xalaatal yow sëriñ bi nga gën a sopp yow bi nga mooy sa sëriñ imaginer nit poñe woon ko naan ko hé jox ma ci alal ji ndax alal ji du sa alalu baay du sa alalu du sa alal ta alalu baay nan ngeen koy def non keroog ngeen di rey waa ji ci saasi poñe laa wax de poñe ba baat bi seere ba du gis yére bi mu sol baat bi ni mu seeree ci ci put gi waxuma la yow taalibe bi de mais am na fii boo fu defoon yenn patron yeeg yenn chef yi fii nii moom ci boppam mooy mer mer goo xam ne bu dee buuri jamono yi moom lenn la éliminez-moi ce gars-là ce type-là ce ténergumène lañ la wax dañuy woor dagg yi waa ji bu mu fanaan tey bu mu yendu tey ci réew ñu daal di lay rey waaye comme ko fekkoon na mu am alayhi salaam daal di koy jox alal ju bari ne ko lu gis nga lële mën a ko am mu ne ko demal nga jël lépp waa ji ko gëmewu ko mu ne ko mane xurwale la fa nekk ci gàtt xar bëy nag kiy gëléem lépp yaay boroom jël moo tax kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ajwada naas moo gënoon tabe ci nit ñi moo gënoon tabe ci nit ñi rawatina fi tabeem gi doon gën extraordinaire mooy weeru koor bu ko Seydina Jibril di ñëw di di ñuy ñuy ñuy mudaarasa li nga xam ne mooy alquran waaw akbar mooy gis nga bu yoree ni muy joxe mais bu amul danaan wallahi maa leen di maa u'inuka bi bu amul amul lool mooy lool ba mu amee day joxe lu ba joxe boo xam ne moo tax waa ji dafa dem ne yéen sama mbokk yi dugg leen ci lislaam fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faqr ndax seydina muhammad kat sallallahu alayhi wa sallam day joxe joxe wu koo xam ne ragalul ñàkk xam nga kuy joxe di ragal des lendemains naan eh, il faut nag je mesure ce que je donne parce que bon demain dépense baa ngi may xaar course sàngam ak may xaar sama projet sàngam ak may xaar kooku ak joxem day raisonnable day mooy da koy xalaataat bu baax xool ñaata lay joxe gafaka gi ñaataa ci ne ak ñaata laa war a joxe waaye waa ji nga xamante ni nii moom ragalul yooyu moom du xalaat yooyu moom buy joxe xalaatul yooyu moo tax mu ne fa inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yu'ti ataa man la yaxsha al faqr seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam day joxe-joxe nit koo xamante ne nii ragalul li nga xamante ne mooy ak ñàkk Allahu akbar ha maa la ko wax waaye bu amul danaan aw ma moo tax waa ji bi mu leen di jox gëléem bi mu leen jox nee na gëléem gu yooy la woon ndax jamono yooyu loolu loo fa amoon fa xumila alayna ahaduna nee na ñun ñett ñooñu ñu jël kenn daal di ko ciy teg ci kaw gëléem gi fa wallahi maa bi bihi da'fan mu ne maa ngi wat ci yàlla ne gëléem gi taxawul ndax ndax lan ndax ndax faible ndax faible ak faible tax na jóg taxaw correctement sax ju ko koon xatta daamaha rijaalu min xalfiha bi aydihim nit ñi nekk dem ci ginnaawam di ko puus ngir mu jóg xatta staqallat wa ma kaan ba ni muy jóge te tuutee kon doonu ko woon def wa qaala alayhi salaatu wasalaam ne ne leen taballagu ala haadi ne jota jottadeku leen ci lii mooy mu yóbbu leen ba foofale mu ne fa xarajnaa wa maana silaaxuna min an-nabli wa suyuf mu ne dañuy génn nag ñu ngi yoroon suñuy jaasi ak suñuy flèche ak suñuy xeej suñuy aam mu ne xatta ida jinaa qariban min alxaadiri ma'a gurubi shams ba ni ñuy accès ba jege fi nga xam ne mooy fii seen ndox yi doon ne mooy seen fi nga xam ne ndax waxoon nañ la loolu yàgg nañ la wax ne ñoom dañuy nekk foo xam ne ndox day am ndox ndax ñoom dañu koy soxla nee wa qultu lahuma ma ne leen ida sami'tu maani qad kabbartu wa shadadtu fil askari fa kabbira wa shudda ma'i nee na biñ ñëwee ba foofu fekk jant bi di so fa kamantu minna fii naaxiya wa amartu saaxibaya saaxi saaxibaya fa kamanaa fii naaxiyatin uxra ma daal di digal nag ma ñëw nag làqatu digal sama ñaar ñi maan doon leneen nëbbatu leen ci beneen wàll man ma làqatu ci benn côté ne leen làqatu leen ci beneen côté bi ne leen nag ne bu ngeen ma déggee mooy ci côté ndox mi foofu ma bi ma def takbir allahu akbar rek ba pare songu seen seen kii bi nu mu tudd seen askar bi mooy fi nga xamante ne mooy fi ñu campé woon rek na ngeen takbir yéen ñaar songu kamit comme man mu ne fa wallahi inna la kadhalika nantadiru an nara ghirratan aw nara shay'an wa qad ghashiyatna ghashiyana al-laylu hatta dhahabat fahmatu al-'isha nee na maa ngi wàcc yàlla ne noon lañu taxawee di xaar di xaar benn porox ndollu benn faay wala benn porox ndollu wala boog loo xam ne mën nañ ci gis ba xam gaa yi ana ci lan lañ newe mu ne te guddi gi mu ngi ñu commencé woon di muur ba ni nga xam ne faxmatul isha yi mooy lëndëmu guddi gi di commencé nag di dugg bu baax mu ne wa qad kaana lahum ra'in qad sarraxa fi dhalika al mu ne ñoom nag dañu amoon benn nu tudd benn sàmmkat boo xam ne dafa demoon ci alentour yi dem sàmmi woon fa abtaa alayhim wa taxawafu alayhi waa ji daal toog nañ ba guddi gi kenn gisu ko set tey moom tey moom waa waa ji lan moo xew ba suñu sàmm bi dellu suur gars yi nag tiit ne ah mbaalu daa am ñu ko song wala daa am lu dal lu ko dal te yëguñu ko mu ne fa qaama saaxibuhum rifaa ibn qays léegi rifaa ibn qays daal di jóg fa axada sayfahu mu daldi jël jaaseem fa ja'alahu fi unuqi mu daal koy jël gàccoo ko ci loosam fa qaala mu ne wallahi la atayaqananna amra ra'ina walaqad asaabahu shar mu ne maa ngi wàcc yàlla ne dinaa dem la atayaqananna dinaa dem ba am lu ma leer mbirum suñu kii suñu sàmm bi ci lan la nekke wala qad asaabahu shar est ce boog dafa am mbonte gu ko dal mooy daa am musiba gu ko dal bo mu ne bu waxee loolu am benn waay ci ñoom fa qaala nafarun mbooloo ci ñoom mimman ma'ahu ñi àndoon ak moom rifaa comme que kilifa la ñu ne ko wallahi la tadhab nag nakfik ñu ne ko ñu ngi wàcc yàlla yow bul dem ñun dinañ la doyloo dinañ la doy mooy ñun dinañ def loolu bàyyi ñun ñu dem yow nga toog fa qaala mu ne leen laa yadhabu illaa ana mu ne leen ma ne kenn du dem ku dul man man képp maay dem keneen duma topp man képp maay dem gaay ne ko waa bu dee lool la comme que nag ne yaay dem bàyyi kon ñu ànd ak yow fa nahnu ma'ak mu ne wallahi laa yatba'uni laa yatba'uni minkum ahad wax naa ci yàlla ne kenn duma topp man kese maay dem mu ne muy génn di dox nee na ba nga xamante ni nii ci laa ko jekk ko muy romb ba romb ma ma jekk ko rek ma dal di koy sànni benn xeej fa wadaftuhu fi fuadi ma dal di koy jam ci ci dënn bi laa ko jam ci xol bi mu ne fa wallahi ma takallam waat naa ci yàlla ne amul sax possibilité mayu ma ko sax fu muy wax wax sax defu ko waaw wax sax defu ko nee na daal di ma song ko dagg rekk daal di koy daal daal daal daal di koy daal di daal di koy rendi nee na ma daal di song seen fii num tudd seen askar bi fi ñu campé woon ma takbiir rek sama ñaari ñi ma àndaloon daal di ñoom it daal di takbiir daal di mu ne maa ngi wax ci yàlla ne maa kaana illa najaa mimman kaana fii indak indak mu ne moom daal saa yi foofu mujj gi amul woon lu fa lu dul rëcc sauve mu nekk na ab sauve kii ci seen biir indaka indak mooy mooy lu waaye am boote doomam waaw mooy daal sauve qui peut voilà ku mën a sauvewu sauvewu bi kulli ma qadaru alayhi min wa abnaa'ihim wa ma xaffa ma'ahum min amwaalihim ñuy daw ñoom ñépp ku nekk yóbbu la nga man ànd ak seen soxna yay daw ak seen doom yi ak la nga xam ne moo woyof lu ñu mën a yóbbaale nee na ñu daal di wommat géléem ya fa newoon yu bari ak ay jur yañ fa dese woon te sàmm bi yóbbu ko woon nee ma ñu ñëwal yonent bi alayhi salaatu salaam nee mu daal di may jox min tilkal ibili salaasa ashara ba'iran fi sadaqi fa jamaatu ilayya ahli mu daal di ma ciy jox lan treize géléem loo xam ne ngir ma dimbalikoo ko ci sama mariage boobu nee na nag fa jamaatu ya ci loolu ci laa dem daldi mën a dimbalikoo ci sama mariage ba nga xamante ne nii moom euh, laa bëggoon a moom laa moomu fi indi woon sax moom laa bëggoon mu di may dimbali moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy sariya bu seydina abdallah ibn abi hadrat walla baay ji ci boppam bi abi hadrat kanta ah, bon léegi loolu mooy sariya boobu kii nag abdallah moomu ibn abi hadrat bu dee moom kii eh, moom mas na joteeg eh, kii juif benn juif comme ni nga la ko imaam Ahmad ibn Hanbal daal di soloowe ah, imaam Ahmad daal dina koy soloo comme ni nga xam ne moom la ko soloowe moom imaam Ahmad mu jële ko ci Ibrahim ibn Isxaaq an Xaatim ibn Ismaayil an Abdullah ibnu muhammad ibn abi yaxya an abi an ibni abi xadrat al aslami annahu kaana li yahuudiyin alayhi arba'atu daraahim fasta'daa alayhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn juif boo xam ne mu ne moom dafa yoroon juif juif bi euh, arba'atu daraahim arba'atu daraahim mooy quatre quatre dërëm la ko yoreloon waxoon naa dërëmu Sénégal yi lu bari la woon nee na juif bi daal di ñëw ci alayhi salaatu salaam daal di koy wax ne ko bon euh, Ibn Abi Hadrat damaa yoreel alal ñeenti dërëm la ma yoreel joxuma ah mooy paa dafa tay ne duma la ko jox parce que juif ma mais dafa newoon ci tar-tar mënu ko woon a amul woon lu mu ko faye waaye yi ñëw wax ko alayhi salaam waaye yonent bi alayhi salaatu salaam neewul na e anta yahudiyun xabiis idhab min haythu jit ila ayna jit neewu ko yow yow juif bu bon nga jàllal nale dellul comme ni ko ñenn ñiy defe ci ñun nga xam ne ñun moom ku ñu bokkal lu ko neex def ñu koy faral ñu koy faral du ñu jox nit ñi seen àq yonent bi alayhi salaatu salaam doxalul loolu déedéet doxalu lool de dane ko idfa ilayhi xaqa dane waa ji ibn abi hadrat radiyallahu anhuma ne ko jëlal àqam delloo ko yaa ko wereeloon léegi comme que nee moom topp na la ngir nga fay ko fay ko ko fa qaala nee ma ne yonent mi alayhi salaatu salaam laa ajidu ne ko man du dama ko bañ a fay de mais damaa trouvé lu ma ko fay instant bi mu ne fa aadaha thalathan yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di répéter affaire bi deux fois no trois fois répéter waat ko ba mat ñetti yoon ne ko fay ko idfa ilayhi haqqa saa bu ko waxee rek mu ne ko aw ma lu ma ko tubabee mu répéter waat ma ne delloo ko li nga xam ne mooy àqam moom juif bi mu ne wa kaana ida qaala salaasan lam yuraaja mu ne nag alayhi salaatu wasalaam bu doon wax nag ba wax ñetti yoon ah kenn du dellu kenn kenn du ko kenn du ñëwaat ci ay kiiwam ah, kenn du ko réviser loo at li nga xam ne moom la wax bu surtout bu ko xasee wax ñetti yoon ah mu ne fa xaraja ila suuqi moom mu génn mooy ibnu abi hadrat abdallah dem ci marché bi fa nazaa imaamatahu fattazara biha mu daal jël li nga xam ne mooy imaamam mooy kaalaam daldi koy takk ci ndigg li mu jëm ci suuf wa dafaa ilayhi al burda mu daal di jël liy féete ci kaw xam nga mooy li nga xam day jóge ci ndigg li wala ci biir bi takk ko ci biir bi muy wàcc jëm suuf rida mooy liy nekk ci kaw burda nag mooy gën a gudd bu burda day jël lépp day jóge ci kaw ba ci suuf léegi mu jël li nga xam ne mooy kaalaam mooy kaala yu gudd la doon doon mu làmbaayoo ko jël burdaam bi nga xam ne moom la defoon noonu moom la takkoon ci ndigg li yére bi nga xam ne moom la takkoon ci ndigg li Euh, daal di koy échanger jël kaala gi def noonu jël lim takkoon ci ndigale daal di koy jox jox ko juif bi juif bi dem fa baahu bi arbaati darahim jaay ko ci ñeenti dërëm fa dafaa ilayhi daal di koy euh, mu dal di koy jaay kii nu mu tudd ñeenti dërëm après bon mu jox ko kiiwam mu daal di koy kii delloo voilà mu daal di koy delloo léegi nag bi mu ko bi mooy mu jox juif bi kon léegi lim ko yeneen mu ne fa marrat ajuzun fa sa'alatu an xaali léegi mu romb benn màgget bu jigéen kenn du wax ajuzatun ajuzun lañuy wax ajuz boobu woo gisee mooy jigéen la euh, mu ne ndaw si mère bi daal di koy laaj ne ko mais ne ko waa yow naa abi hadrab lan mooy sa sa sa lan moo tax nga mel nii ndax da doon nekk koo xam ne doon kaalaw mais gis nañ ne kaalawul kaala gi xam nga loo koo xam ne yàgg nañ mooy ñu xam kaala xam nañ ne kaala bu dee sa kaala ngi jël tey làmbaayoo ko dinañ xam ne lii kaala la maire bi nag ne ko mais lan moo xew ba nga def lii léegi mu daal di koy nettali ni mu demee mook histoire juif beeg ak bi mu demee ca alayhi salaatu salaam meer bi daal di jël ab yére daal di koy jox boo xam ne moom la mujj mu remplacer la xam ne moom la fay qad sadaqa allah wa sadaqa dëggu na ak borom borom bu dëggoog moom mooy li mu joxe léegi laata muy génn marché bi daje nag koo xam ne ku ko remplacer amaana sax bu gën ba nga xam ne moom la jox juif bi mu jaay moom nag imaam ibn abi hadrat abdallah ibn abi hadrat am nañu ne ku mel ni imaam ibn saad moom dane mu ngi génn àddina l'an fekk loolu tamit la imaam al-Waaqidi wax ak imaam al-Madaa'ini fekk mu ngi amoon quatre-vingt un an quatre-vingt un an la amoon moom imaam ibn Abdullah ibn Abi Hadrad kanta baay bi moom gisuma fu ñu kañ la génn àddina di ibn Abi Hadrad di Abi Hadrad radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma léegi ginnaaw sariya bu abi xadrad wala doom ji di abdallah ibn abi xadrad benn sariya moo ci des diggante lan diggante li nga xam ne mooy euh, euh, euh, nettali ñu doon nettali am na beneen nag boo xam ne naa na duma ko duñ ko fi tudd ndax boobu imaam ibn Saad nee na sëriñam bi nee ci neuvième année bi la am xam naa nag insha allah loolu kon dañuy bàyyi ba bii di ñëw insha allah ndax def nañu lu toll ci waxtu damay ragal buñ ko commencé amaana mu gën gudd incha xam naa kon dañuy yem fii bii di ñëw ñu daal di gis te lool ab sariya boo xamante ne nii incha allah moom lañuy mujjee gis bala ñuy dugg ci li nga xam ne mooy umratul qadiya di umra bi nga xam ne rek ci la waa Makka joxante woon nag alayhi salaatu am ne ko ci umra boobu képp ngay mën a ñëw ngir umra te nag dañ la ciy tegal li nga xam ne mooy ay conditions yoo xam ne yu tar la